mais ñoom euh, waaw waa Soudan ni ñu niroog waa Sénégal nag te ñuy wëngi côté bi ñëw côté bi te diggante bi am na ñeneen ba pare am ay sant yu xaw a diroo léeg ay jeng ak yooyu ay jóob waaw dégg naa Congo yi am na ñu fay làkk wolof ci seen làkk yu bari yooyu waaw ñooñu moom <laughs> mooy daal ainsi de suite ñu <laughs> gën ma leen ko miin saa <laughs> li xinzab di liggéey yeneen saa saam ne zaaka shaytaanun waaw yuqaalu lahu xinzab kooku ab shaytaan la mu naan xinzab la mu ne ko nag boo ko yëgatee boo julleetee nga yëg ko rek fa ta'awwad billah min na nga ne a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waaw yow ñaanal yàlla neel yàlla yàlla nañ ma musal ci shaytaane bi waaw waaw ne ko def ko ñetti yoon watfil ala yasaarika salaasa boo koy def da ngay a'uuzu billahi min abdullah wala a'uuzu billahi min shaytaan après nga def sa càmmoñ nga def bu bu ndaw bu def xoox toog non non déedéet ngay def bu ndànk voilà ñetti yoon ci sa càmmoñ nee na ma jël remède boobu loolu may leen ci bale saa saam jox ko médicament ngir xeex ak ma daal di koy def ba ma ko defee borom bi yóbbu ko wëllif mu wëllif ma boobu laa gëj a xamati waaja xinzab mu ñëwati dama fontoo ci sama julli yi fu ma kiiwee rek ma def noonee voilà moo tax daa bokk ci sunna euh, bu ay jax-jaxal amee ci sa biir julli nga def lool euh, daal di euh, def ci yu sew waaw ëf yu sew ci sa càmmoñ ñetti yoon nga ne a'uuzu billahi minhu wala a'uuzu billahi min xinzab wala a'uuzu billahi min ash-shaytaan waaw kon mu ngi noonu loolu ama am solo la <laughs> hmm? waaw dañu naan bon xinzab <laughs> ah, ah, eh, ah am nañu ne xanzab am nañu ne xanzab am ñu ne xu xunzab waaw loolu imaam al ibn al asir koy tudd ci waaye li gën a si mooy xinzab kon saytaane boobu la moo nekk nii moo danal udkur kaza udkur kaza lima lam yakun yadkur min qabl wala fàttaliku lii fàttaliku lii fàttaliku lii loo xam ne waa ji doonu koon fàttaliku ama waaw kon lii lépp lu ama so am solo <laughs> comme que seytaane day daw bu léegi moo tax dañ ciy jàng comme hadis bi ñu jógoon euh, euh, ne booy ja booy noddu euh, fa addanta lis salaati farfa sawtaka bil midaa comme que fa mu gën toll fa mu gën sori seytaane day buddi day ñàlli kon yëkkati kaddu ci noddu la ñu yoonal la te loolu lu ñu xam la waaw tanta yenn borom xam-xam yi naan kii <laughs> am na wafato waaye seytaane biraat biraatam yooyu waxoon nañ la li tax mooy ngir bañ a dégg nodd gi am ñu ne ngir ñaawal la waaw istirfaaf waxoon nañ ko sànni waaw ngir wane ne waa yow waa yow waa yow sa waay <laughs> waaw kon liñ la waxoon waa ji buy tifli ci dara waaw allahu akbar wal iyaadu billah waaye it parce que comme que noddu nit ki day sell di laabalaate moom mu indi loo xam ne ak najaasa la ak ak ak ak ak ak salte laa ko ak muy muy muy ak ak ak ak ngalawal waaw nga xam ne boo ko nee tël waaw day day dindi day tax <laughs> li nga xamante ne nii mooy day euh, kii quoi euh, lan laa <laughs> doyadal quoi <laughs> waaye ngir tiit waaw ndax loolu baat yooyu dafa rëy comme niñ la wax sànq kon mu ngi noonu quoi doyadal mbiru nodd moo tax muy kete waaye ngir bañ koo dégg ngir bañ a bokk ci ñi nga xam ne ñooy nodd ndax nodd gi da koy tiitloo lool waaw in da koy da koy rëngi-rëngee comme li imam Ibnul Jawzi wax voilà kon loolu lu ama am solo la quoi euh, kon euh, mu des euh, kon duraat jooju loolu nag nekkul loo xam dañ naan moo duraat gi moo loolu est kii rek majaaz non du majaaz loolu lu am la waaw loolu day wane tamit alamul misaal voilà bii boroom xam-xam akaabiru suufa yi di wax suufiyee mooy loolu lu am la waaw mooy gis nga ab barrière la rek bu yàlla teg bés bu la ko dindilee ah day day dañ koy dégg waaye nag nekkul ci xéewal di ko dégg waaw li tax boroom bi xañ na ko moo ñu xam alaa ya'lam man xal kan moo gën a xam ki bind nit ñi waaw dégg yu sayta saytaan yi nga xam ne ci lu dëkk yow yow boo maywul ciy pexe kese di dégg tamit yu naqari xam nga euh, bokk na ci xikma yi taxoon ñu ne la alquran euh, sunna yeneen tibaay saa saam jàngale wanag yi nay nekk fu sori waaw moo tax abada bu ma bëggoon dem euh, faji doomu aadamam aajo doomu aadamam da doon sori voilà mooy kenn du jëlay toilette def ko foo xam ne ci séjour bi mu collecte séjour bi fi nit ñépp di toog salon bi nga xam ne ku fa dugg waxoon nañ fi taxawoon nañ waaw lépp lu muy def ñi ci biti wet gi di ko dégg loolu bokkul ak silwi sa du diine du dara waaw du sax ak nite waaw mooy da koy def koo xam ne sori na waaw mooy di dégg yooy neexul rawatina nag ci gina bon muy Iblis moom ay yosam moom xam nga ni mu ñànge noonu la mbiram yi di ñànge te noonu lay xesawe xunnu yoo xamante ne nii yu garaaw la ndax comme que day lekk waaw moo taxoon mu ne boo fii lekk te tuddoo turu yàlla seytaane day lekk boo taxoon mu yónni woon kaw kaw yeneen saa sam di lekk rek kaw kaw bi daw jóge ne rek bëgg a dugal loxoom gisoon nañ ko mu téye loxoom lekk rek jekk rek mu yónni benn jaam bu jigéen jaam bu jigéen bi daw nar a dugal loxoom saa mu tudd yàlla mu ne kon nuus daal di koy téye ne seytaane daal bëggul lu dul daal mu bokk ñun suñu euh, lekk gi moo tax mu yónni ñaar ñi kon mooy day lekk waaw te gisoon nañ keroog Seydina Muaz radiyallahu anhu xadiisam bi te mu niroo xadiis Seydina Abu Hurayra bi ci tàndarma yi ko ne saa yeneen saa loo woon téye la saa bu ñëwee gis ci mu mu mu daal di wàññeeku mu ne xaaral nekk ci biir fi ko def néeg bi mu ko def taxaw jekk gis benn ñay buy avancé ñëw ba ci bunt bi ci forox euh, ndoll yi daal di soppeeku leneen daal di dugg commencé rek di di di lump waaw di jël dugal ci biir di di di xam waay génn ñi mu ne ko way yow adu walla noonu bi yàlla bi nga doon yow da nga dee xam nooy ñàkk ñoonu ko gën a soxla te comme que ne saa sam ne na ko kooku seytaane la bu xam ne moom la bi mu agsee mu naan ko ah jéggalu rek man de fii lañ dëkkoon waaye seen mbokk mi ba aaya yële wàccee ci moom <laughs> ba léegi ah ca suuratul baqara ak yooyu ca fin la waaye yow ñun daal ak ak ak ak yooyu moom daa tax ñu daw quoi waaw waaw man bi yii na laa jóge bu ñu trouvé woon bu ma dajoon lu ma lekk avant fii doonu ma fi ñëw kon loolu nga xam ne kon dañuy lekk waaw na ko noonu dañuy ngalawal ay ngalawal la yoo xam ne du majaas fenn lu am la li Iblis di waaw kon nag loolu la ko quoi hmm? eh, loolu lu ama am solo la voilà kon eh, léegi eh, mu des kon hadis bi bokk na ci kon li nga xam ne mooy ginnaaw biñ gisee côté julli ji uzkur kaza wa uzkur kaza moo tax bon ñuy nettali que mooy nit ki en général buy julli bon am na loo xam ne borom xam-xam yi dañ koy wax dañ koy wax gis naa imaam hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi di ko nettali tamit di ko wax ci al-Fath bi may sarah hadis bi <laughs> bon euh, suuy ba waxoon nañ nañ ci ñëw lool de suuy ba waxoon nañ mooy delluwaat waaw euh, euh, mais fii waa jumhur dañ ne iqaama comme ni Imaamul Nawawi wax ne at-taswib al-iqaama waaye am nañu jële mooy delluwaat waaw waaw léegi Euh, mu des am ci kuufi yu ne ñoo xam nañ ne non mooy wax ji imaam euh, noddukat bi wax naan comme euh, buy julli mooy diggante noddu ga iqaama ji hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala fa loolu la laata yi loolu ak diggante xat qaamatu salaa voilà loolu bon am nañu wax loolu mais fii nii biñ ci jublu mooy bii wallahu taala alam léegi mu def lan laa waxoon sànq eh, eh. mooy al imaam al xaafid rahmatullah alayhi mu ngi nettali naan li yonent bi saa saa am ne saytaane day bàyyi ba waa ji bu bu bu bu eh, bu nag bu ñu Allahu akbar mu daal di agsi naan waa ji fàttale ko lii fàttale ko lii mu ngi nettali naan al imaam Abu Hanifa rahimahullah ci hadis bii la tiire benn waaye dafa ñëw di ko euh, euh, ne ko bon man de damaa denc alal joo xam ne xaw ma fu ko def mu ne ko xam nga nooy def dangay jàpp nga julli ñaari rakka yoo xam ne fexeel nag bu ci xalaat leneen ci wàllu àddina lépp na nga ko jublu ci sa borom na nga jublu ci sa borom nga def waa ji dem jàpp fexe waaye ba mu ne allah akbar la seytaan ak waaw ne ko sa alal ji fee la noonu parce que danaan ma xam loo ko fa alal ja ne moo ma gënal waa ji di am yoolu ñaari rakka xam ne lam yuhaddis fiihima wala nafsa <laughs> wala nafsa comme ni hadis Seydina Usmaan bi ndax bu wool dañ koy dañ koy jéggal maa qaddama min damba yonent bay saa saam ne ku jàpp comme sama jàpp gi julli ñaari rakka yoo xam ne du ci waxtaan ak boppam dara kooku jéggal nañ ko lu jiitu woon ci ay jé ay bàkkaaram te ba léegi xadis waxoon nañ la mi boo xam ne dana sax lu jiitu ak lu mujj léegi loolu même bu dee bi jiitu bi moo gën a dëgër loolu la Iblis bañ ne xaaral léegi ma wax waa fi alal ji nekk waaw mais bon euh, loolu entre parenthèses il faut pas nit ki jàppee euh, julli yëfu fox waaw nettali bi euh, euh, al di wax nii euh, mooy al imaam Abu Hanifa li mu wax waa ji dafa leer dana ko fexeel nga julli julli joo xam ne sa borom ngay dëgmal sa xol sa lépp mbiru àddina bu ko xalaat waaw mais bu ñu ko def nag képp ku ñëw rek ñu def ko yoonu tool daa am loo réer demal julli ko wax loolu diñ ko wax nit mu def ko du gis lool mu dem def ko deewul la mu réer la du ko trouver parce que Iblis il a tas de choses yoo xam ne moom la koy xalaat loo waaw léeg-léeg danaan baax na non seulement du am julli ji du ci am dara waaye la ma la mu bëggoon gis da ko du gis parce que leneen laa koy xalaat loo wal iyaadu billah parce que gis dara ñàkk koo gis c'est pas Iblis mooy décider c'est Dieu c'est Allah yàlla bu bëggee sa mbir feeñ dina feeñ waaw walaw abaa Iblis ak ay mbokkam même bu iblis bañee ak ay mbokkam kon nag mbir mi euh, euh, euh, nañu def attention ci affaire bu mel nii hmm? kon loolu lu am am solo la ko waaw waaw léegi léegi nag mu def pour ñu tëj mooy waa léegi man nan laay def ñu ne la li ngay def mooy li yonent ma lay saa saa Seydina Usman ibn Abi al-As radiyallahu anhu boo dajee loolu na def li mu wax musu ci saytaane bi nga tifli nga nga ëf ñetti yoon ci wax naa la tifli ba non euh, euh, euh, ñetti yoon ci sa càmmoñ léegi nag mu des waaw man nan laay concentré wu xam nga am nañu naan la booy julli bëgg a concentré wu fexeel xam baat yi ngay jàng lan lay wax loolu dina la may nga ciy concentré wu waaye loolu du li gën a mat loolu boo ci concentré après léeg-léeg boo maywul wutee ngay dem waaw ñii nee nañu lii la ñii nee nañu lii la ñii nañ ba léegi nekk nekkagoo ci yow aljamu ala Allah defoo ko mooy teewlu sa boroom nga xam ne moom ngay di ba léegi amagul de ba léegi amagul waaw ba léegi amal amagul de waaye tamit di julli di xalaat masala sàngam loolu génnewula ci <laughs> hein léegi euh, mooy suuf ko yàqul julli ah euh, yàqul duñ ne waa waa ji nag julleem yàqu na xatta waa ji nga xam ne dañ naan euh, ba mu jullee ba pare mais xamul lim tari kooku luñ ne ko waaye bu dee xamul lim tari xamul ñaata la julli bu boobaa fal yabni ala al yaqin comme li nga xam ne hadith yi loolu lay wane moo tax hadith sayna Abu Hurayra nettali ma mel nii ne bu demee noonu nga sujjóot ñaari sujjóot waaw. mooy bu dee danaa jàpp ma ma pare waa man timis bi moom deux laa julli wala ñaar bon boobaa da dangay conseiller deux laa julli après nga julli benn après nga def sujjóot loolu la attention voilà mais bu dee ne moom bon ñeent am na ay indice yu wane ñeent la def te tàkkusaan la sauf que xamul lu mu kook duñ ne ko bon léegi yow ni ngay def jugal nga julliwaat parce que defoo fi dara waaw mooy julli yam def kenn du ko tegaan ne ko yow ba julli jotee defoo ko waaye nag yool bam ci waroon a am nam gën a mate loolu dina ko rëcc kanam li gën a màgg li ñu wax sànk na ngir mën a concentré wu mooy ci julli teewlu ci julli mooy yow il faut nga def li borom bi wax fa ida qara'naahu fattabi' qur'ana yonent bay saa saab bu doon wàcc léeg-léeg da doon njëkkante di wax mbir mi di waxaale yonent saa sallam ne ko laa ah, Euh, suuratul qiyaama ah laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi waaw allahu akbar inna alaynaa ah, jam'ahu wa qur'aanahu fa idhaa qara'naahu fattabi' qur'aanahu thumma inna alaynaa bayaanahu laaya yooyu ngay jël gis nga boo ko doxalee léegi boo duggatee ci julli nga dégg ci nga dugg ci ah buhurul anwaar géeju leer yi mi nga xam ne mooy julli wax nañ la leer ya fa yàlla def defu ko ci beneen jaamu yàlla waaw waaw mooy mahbatul anwaar as-salaat moo tax yeneen bay saar saam ne wa ju'ilat qurratu ayni fi as-salaat sama bët dañ ma koo defal ci biir julli la ne mahbatul anwaar mooy yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi ne ko laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi alquran ji bu lañ la koy wàccee di la ko indil sayyidina Jibril alayhi salaam bu ci yëngal salaam nañ di ko gaawat ngir ndax li nga gaaw soppu kaddu borom bi tabaaraka wa taala ak ni mu neexee tax waaye ndànkul tuuti. inna alayna ñun borom bi dara warul ñoo warloo jam'ahu dajale ko ci sa dënn wa qur'aan ak di ko jàng jàngal la ko kon mooy jaam bi booy julli da def al jam'u ala allah sa ci borom bi allahu akbar bàyyi na nga ne allah akbar nga bàyyi lépp luy àddina noo koy defee boo dekkee jublu ci yàlla xam ne nit ki buy julli li yoneen saa sala wax mooy borom bi moo nekk ci kanamam moo tax mu ne woon bul tufli sa kanam parce que borom bee nekk sa kanam te nit ki bu ne walillahi al-masalul a'la am audience la audience ba nekk devant kilifa genn ci wàllu àddina moo xam président wala roi wala yooyu boo xam ne dalaa jox cinq minutes ngir nga wax sa bëgg-bëgg yëpp sa lépp loo ci wax dina ko def bu boobaa sa xel ma du dem feneen booy agsi non seulement bala ngaa ñëw di nga ko waajal ah waaye boo mayul ngir bañ sa xel fàddu yu bari da koy bind mu leer naññ ngir boo ñëwee ngir kiim fooy bi di liir ne ko lii laa soxla li nga xam ne boo ko amee da ngaa lii moo ko fee moo ko defalee mooy man ñàkk jeex na ci man souci jeex na ci man nangam ak nangam yooyu yëpp ngay def walillahi masalul ala borom bi nag nga dëgmal ci moom sa xol waaw alxushu' ci ci cër loolu nag ci sunna nga koy jànge léegi nag bu ko defee yow alquran bi nga xam ne mooy ngay jàng wala kenn dañ lay jiite boroom bi dana inna alayna jam'ahu wa qur'ana jàppal ne daa ni boroom bi laay dégg muy jàng ndax moom moo leen bind ak li ngeen di jëf dëgg-dëgg aji jàng ji mooy alquran ji mel da parce que kalaamu rabbil la kàddu borom bi nga xam ne mooy borom mbindeef bu koy dégg jàng mu alquran ji li muy génne damay soobu ci leeri géeju borom bi tabaaraka wa taala mel ni moom mooy jàng man ma koy dégg waaw du ma nekk di jéema naa yóbbu sama xel fii naa yóbbu damay bàyyeeg sama borom lépp moo tax mu ne laa ah, ko xarit yow bul def ay effort ci côté boobu l'essentiel mooy sa xol fexeel jëmale ko ci man boo ko defee inna alaynaa jam'ahu wa qur'ana léegi fa yaa qara'naa booy dégg njàng ma ñuy jàng rek mooy alxuraan bi ngay dégg moo xam yaa koy tari ci yow lay génne wala imaam bi lay génne fattabil qur'aana na sa xol topp njàng ma waaw bu ko defee leer ya cay jóge borom bi moo koy dotti ci yow nga xam ne kaddu gi du kaddu keneen ah, kàddu kaddu borom bi la tabaaraka wa waaw loolu da li ci loolu li ci dimbali insha allahu taala wallahu taala alam kon ci kaw noonu ñu yem noonu waay diis diis naa la hawla wala fexe ba kenn du xam lu ngay julli ah <laughs> waaye a yeneen saa salaam ci njàngaleem du la jox bu la lee problème ngi dafa mu jaar du lay jox ay solution moo tax mu jox ko Seydina Usmaan ibn Abi Al-Aas jox ko mboolem xeetam alayhi salaatu wassalaam Euh, kanta bi julli sa xel dem ci nan la ñuy waajale loo xam ne lu baax la lool lool dàqantewul ak lii moo tax Seydina Omar radiyallahu ne man damay waajal sama arme fekk maa ngi ci julli waaw moo tax yonent bàyyi saa saam julli rek jekki sëlmal daal di jóg dem am lu mu kii ñu ne ko yonent saa saam dañu gis nga def lool am doon mooy sëlmal rek jóg loolu nga xam ne ñenn ñi yoon lañ jàpp naan gis naa ca Kaaba ga bu ñu sëlmalee rek dañuy jóg loolu du dalil fan lañu borom bi ne léegi yéen dalil ci l'islam ubbi leen tele yi di xool biir kaaba ga la ñuy def wal iyaazu billaah lool dalil la waaw yonent bay saa saa mi jàngale baaqiyaatu saalihaat ak ñaan yi ñuy def ginnaaw julli yonent saa saa doonu loon julli di jógaa ah julli rek sëlmal jóg doonu koon def nga dégg ñenn ñi naan parce que da dane fa idaa qudiyati salaatu suuratul jumaa ah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah lool lool lay tekki ah fa ida qudiyati salaa bu ñu baree julli ci saa sa fantashiru loolu mooy al amru ba'da nahyi waaw ndax borom bi dana woon yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ida nuudiya lis salaati min yawmil jumaa fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' yéen ñi gëm yàlla bu ñu noddee woote nga dégg nodd koy bésub ajjuma ngir taxawal ajjuma ji na ngeen gaaw dem fekke ji zikrullah muy xutba wa dharul bay' tere naa leen ngeen jaay ngeen commerce ngeen liggéey loolu du am nax yu tere waaw léegi mu ne bu ngeen paree ci julli fa ida qudiyati sa fantashiru fil ard bu ngeen jullee pare dem leen ngeen tasaaroo ci kaw suuf loolu mooy al nahyu al amru ba'da an nahyi tekkiwul mukk ne par force na ngeen dem mooy fa ida halaltum fastadu parce que wax loolu dama naan ko kaay alquran waxul ne bu ngeen génnee ci ajji dem leen ngeen rëbbi est lool que yow kenn jàpp nañ loolu farata la waaw pourtant dafa tere woon rëbb bokk na ci ñu tere ci armal moo xam day umra wala day aj mooy muy rëbb waaw <laughs> waaw hurrimat alaykum saydul bardi maa dumtum hurma yéen ñu gëm yàlla taraamal lañ ngeen ci yéen ngeen di euh, euh, rëbb rëbbum jéeri di fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne day na day na armal borom bi waxul lool waaye li après mu ne loolu tere la ah après mu ne euh, euh, wa ida xalaltum ah fastaadu ah wa xurrima alaykum waaw wa xurrima alaykum saydul bari maa dumtum xurima du xurima waaw wa xurrima alaykum tere nañ leen xaraamal lañ ca suuratul maayida saydul bari rëbbum jéerin maa dumtum xurima fekk yéen a ngi armal kon bokk na ci xaraamal après mu ne wa idaa xalaltum fastaadu bu ngeen paree ci li nga xamante ne mooy ajji ba génn ci man ngeen dem leen rëbbi est-ce que loolu ça veut dire que par force dem leen rëbbi la mooy bu leen neexee ngeen rëbbi loolu lay tekki day delluwaat te ne mbir ma ibaaxa la fantashiru mooy bu leen neexee te loolu sunna mooy leeral alquran yeneen saa salaam saa bu julli woon doonu loon jóg rek dem da toog di def ay baaqiyaatu saalihaat tourné ci ndejooram wala càmmoñam jàkkaarloog nit ñi wala mu jàkkaarloog nit ñi jàkkaarloog ñenn ci nit ñi di def ay baaqiyaatu saalihaat ba gis nit koo xam ne julliwul mu ne ko yaa fa mu ne ñaar ñoo xam ne fa lañ toog buñ jullee pare mu ne mu woolee waaw alastuma bi muslimay ndax bu ngeen julli ay ay way julli ba ñu gis nit ñuy julli yow ndeke julli wu ngeen woon ngeen euh, te gaa yi di ñëw seen euh, kaw kaw kaw fi ñuy sàqamee di jëngatu ndax tiit ñu ne ko ndax dañoo julli ci suñu tànt yi mu ne bu ngeen jullee seen tànt yi mooy seen néeg yi wala seen hôtel yi ngeen ñëw ci jàkka ji fekk nit ñuy julli julli leen ak ñoom day nekk pour yéen la kon kooku nekkul woon koo xam ne day julli tëb rek dem yoonam moo tax ba mu ko defee bés ba mu defee loolu saxaaba yi ah, sa ñun de gis nañ nga def loo xam ne defu noo ko woon def mooy julli rek jóg nga sëlmal rek jóg dugg ci biir ñëwaat mu ne parce que damaa fàttale ko euh, alal joo xam ne dama ko waroon a génne zakat walla sarax boo xam ne bu mu waroon a génne la ma doon bañ mu daal di des ci kër ga allahu akbar aw qaala sallallahu alayhi wa kon kooku kan la ko fàttale ko ci biir julli ji waaw ndax lan doxal loo xam ne jaamu yàlla la loolu boo amee lële loolu lépp day mën waaw yaa ngi ci biir julli bi dëgmal sa borom waaye yii borom bi digle feneen ak yeneen yoo war a toppatoo ci wàllu loo xam ne yàllaa la ko digal da koy mën a defaale ci te yaa ngi ci biir julli moo tax yeneen Seydina Omar radiyallahu anhu ne man damay maa ngi ci biir julli allah <laughs> waaw kon loolu lu xam na solo la yal nañu borom bi boole min al ñenal ñi nga xamante ne dañuy jublu ci seen boroom tabaaraka wa ci lépp loo xam ne moom la ñuy jëf hatta ci ibaada ci aadaat lépp rek nga xam ne dañuy am al jamu ala allah lépp di ñu ah rappeler borom bi laata ñu ciy dugg sax ñuy gis borom bi laata ñu ciy dugg waaw. waaw nga xam ne moo ñu ci biti mbir ma ci biir mbir mi ak ci biti mbir ma lépp borom bi tabaaraka wa taala képp la ñuy gis te moom la ñuy àndal mooy ki nga xam ne moo ñuy tette moo ñuy gide. loolu yomb na ko yàlla nañu ko defal kon nag ci kaw noonu walillahil hamdu wal minna ci lañ jeexale xadis bi bii di ñëw insha allah ñu jël eh, beneen xadis muy 1037 di wax nag ci yeneen façon gëneel waaw waaw ginnaaw tey gis nañ gëneelu day dàq shaytaane waaw ginnaaw biñ gisee ne ah képp koo xamante ne nii bu ngeen xamoon xadis bu njëkk bala nekk ci noonu hey way ciy gëneel na ngeen di tegoo ay bant ne ku nekk ne maa koy def bii passé eh, bu Seydina Muawiya ba day beneen gëneel mooy que ni ñoom ñooy noddukat yi ñoo gën a gudd loos ñooy sangu nit ñi yawmal qiyaam ci lenn ci tekki yi bii ñu gisoon Seydina Abu Sa'id ci bee weesu mooy képp foo xam ne noddukat bi fa baatam yépp képp ku dégg loolu fa mu sori sori da koy seedeel yawmal qiyaam bii nag ñu gis ne noddu bokk na ci ngëneelam yi day dàq seytaan bii di ñëw nag ñu gis beneen façon ngëneel boo xamante ne ay way jële ay way moom noddu mi ah, hmm, moo tax <laughs> moo tax borom bi subhaanahu wa taala def ko shiar loo xam ne tous les jours presque boo nee ci réew jullit di ko dégg waaw te loolu xéewal la de le fait nekk ci réew moo xam ne saa tous les jours ngay dégg nodd waaw wuteeg ñi nga xam ne ah non non non non vraiment moi je ne peux plus habiter là là Allah yaa trop de nopp quoi wal-iyaazu billah kooku moom qad istahwadha alayhi ash-shaytaan aba aw aw aw aw aw amsha waaw kooku moom neex na ko naqari na ko mooy seytaane daal dina koy noot koo xam ne nee na nodd yi dañoo bari quoi non Égypte gi dafa soof wal-iyaazu billah ah! seen nodd yu bari yi mais mënuñoo teg benn rajo boo xam ne rek dañuy teg cassette bi cassette mooy noonu yow yaa feebar wala nag yàgg kii yàgg kii julli eh, eh, taal eh, kaaba ga su dee si di jiite yaayam bu courant bi coupé nga sëlmal xanaa <laughs> wala sa doom boo xam ne moom moom ràññeewul nga taxaw di julli moom mu nekk ca gannaaw daal di zappe télé bi chaîne bi <laughs> la chaîne nike te yaa ngi doon xool su dee si jàkkaarloog moom nii ca kaaba ga ne da julli waaw ah, kay waaye ah, nag na nga fexe ba ba mbokk wax keroog ah xanaa bu dogee mu dog waaw <laughs> ah, bu dee te nekk France ba Sénégal nga yow tàkkusaan ji yow tàkkusaan seen tàkkusaan ak seen tàkkusaan daa bokkul sax même buñ ci wal loolu yooyu yëpp yëfi caaxaan la waaw rajo du imam télé du imam <laughs> voilà loolu mooy doo nekk tiim télé bi naan man télé bi laay topp loolu yëpp yëfi caaxaan la kon ñëw caaxaan yi nga naan nañu teg voilà nañu wanoon a teg benn kii rek ah boo xam ne kenn noddukat Abdul Basit ne jël kàddam neex na noddu na ñu jël ko di ko teg saa bu noot bi jotee harmonie dans tout l'Égypte gars yi déggu après c'est bon man la demal toog arrête ces caaxaan la voilà tout ce que tu viens de dire s'appelle des caaxaaneries internationales à rejeter à la poubelle wal iyaadu billah kon <laughs> yooyu ay caaxaan la <laughs> waaw loolu xéewal gu rëy la di déglu di dégg li nga xam ne mooy nodd waaw nekk réew moo xam ne bu ñu noddee nga dégg loolu Allah parce que yow mi koy bañ di ko daw mu lay gene yenn gene yi damay ragal gis nga lii daal iblis nga bokk ci mbokk iblis yi nga xam ne ñoom nodd leen di gene waaw bu boobaa nag loolu yow ah demal faji sa bopp quand waaw ndax loolu moom c'est critique bu jullit ñi ba léegi nodd moo koy gene waaye nag chanson yi son yi gene wuñu ko yàlla tere ñu koy gene ba d'ailleurs sax moom lay dóor ci so